almaqdisiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam kitaabul buyuu' an abdillahi bni umara radiyallahu anhumaa an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ida tabaaya arrajulaani fa kullu waaxidin minhuma bilxiyaari maa lam yatafarraqaa wa kaanaa jamiican aw yuxayyira axaduhuma al-aaxara fa tabaayacaa calaa daalik faqad wajaba al-bayc kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdissî rahimahullahu taala muy ubbi fii téere bu bees kon comme ni ñu ko dige woon ni ñu ko annoncé woon yëgle woon ko ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne ci kitaabul hajj bi ñu jeexal waxoon nañ la ci la ñu jeexale fii ci la al-imaam al-Maqdissî rahimahullahu taala jeexalee li jëmoon ci ibaadaat yi ni nga xam ne noonu la ko ulama rahmatullahi alayhim di xaajale fiq bi diggante al ibadat ak al muamalat léegi nag ci buntu bii waxoon nañ le téere bii boog téere bu bees bii ci lay jëm nag ci jëfle jëflante diggante nit ñi yi nga xamante ne nii moom nañ gën a xame ci tubaab ci wàllu làkku nasaraan acte culturel yi nga xamante ne ni ay aadaat la nga xamante ne nooy loolu julli da koy def ku lut julli di ko def mu mel ni am njaayekum jënd ak yooyale kon nag bi ci njëkk a ubbi muy li nga xam ne mooy juróom benneelu téere bi mu def kitaabul buyu moo tax ci version yi ñu loon mooy sixième buntu te boo seetloo bañ tàmbalee ba léegi moom mooy juróom benneelu bunt mu ne kon kitaabul buyu <coughs> mu ne kitaabul buyu mooy li nga xamante ne mooy téereb njaay voilà buyu mooy plurielu bayan bayan mooy am njaay buyu mooy ay njaay téeréem njaay yi léegi nag mu ciy indi fii xadis bi njëkk mooy xadis deux cent cinquante six muy xadis bi nga xam ne ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn naan Abdullah ibn Umar mu ngi koy jële ci si mawlaana Abdullah di doomi Umar radiyallahu anhuma an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal mu ne neena ida tabaya rajulan bu ñaari góor ñi lii nag amul mafhum amul nga naan bon kon loolu bu dee jigéen bu ñëw di jënd ci góor kon bokkul déedéet dañ naa la noonool yi amul mafhum mooy amul lu comme dane na ñaari góor manoo ci dégg ne kon bu doon ñaari jigéen ah bu deme nii wala bu doon kenn ki lañ échangé soppi ko muy góor kenn ki di jigéen kii di góor kenn ki di jigéen dootul dox si si day dox day dox voilà ida taba ida tabaya mooy bu defee tabaaya mooy mu faa ala la mooy lu ñuy defante kii di mooy jënd ak jaay voilà mooy ñaar ñi bu dee dañuy kii di jënd ak jaay ñaari yi la koy def voilà kii jënd ak kii jaay mu ne daa tabaaya bu jëndee jaay ar rajulaani ñi nga xam ne mooy ñaari nit ñi ñaari góor ñi waaye wax nañ la góor foofu waaye ñaari jigéen ñi day dox wala góor ak jigéen fa kullu wahidin minhuma bil xiyar kenn ku nekk ci ñoom ñaar day am choix mën naa tànn voilà fekk li nga xamante ne nii mooy njaay mi waa ji bu ko neexee ngeen waxaale wala ngeen wax ñëw day di ngay jaay lii mu ne waaw man de dama koo bëggoon kon après nga wax ko li muy jaar bon mu ne finalement bàyyi naa voilà man baraatu loolu am na jëkk wax voilà wala sax ngeen wax ba ne prix bi la moom mu ne man lii laa ci man waaye laata muy ngeen di conclure di di di di di di di matal njaay mi moom mu ne noonu man daal naa ko bàyyi garaawul voilà moom loolu lay wax nii ne kon iza tabaaya rajulan bu ñaari góor ñu daal di jënd di ja def ko opération commerciale di jënd ko jaay ñoom ñaar ñuy na fa kullu wahidin minhuma ku nekk ci ñoom ñaar bil xiyaar am na choix am na man naa tànn soit wéyal mbir mi wala mu ne doo man sax finalement kii jaay ne man ah, man sax jaayatuma ko bàyyi naa ko voilà ma lam yatafarraqa fekk nag ñoom ñaar takkalu koo wuñu wa kaana jami'an ñoom ñaar ñu nekk ñoom ñaar moom ñaar ñu nekk mbooloom seen ñoom ñaar ñu nekk noonu fekk takkalu koo ah, kon mooy ñoom ku nekk am na soit man ngaa ñu noose fekk affaire bi fasoogul ndax fasoogul voilà aw wala bokk yu xayira mu daal di tànn ahaduhuma kenn ci ñoom al axara keneen ci ne waa kon baax na voilà mooy ginnaaw bi ñu waxee kii xam na li ñuy jaay lii la. kii xam ne man lii laa ko bëgg a jënde léegi yéen ngeen d'accord nga d'accord ne dinaa ko jënd wala waa ji d'accord ne dina la ko jaay loola naan aw wala boog yu xayara nu daal di tànn ahaduhuma kenn ci ñoom al axara keneen ki bu dee kii jaay mu nangu ne waaw man naa la koo jaay bu dee kii jënd mu ne waa kon baax na man naa koo jënd waaw loolu la fatabaya ala dalik ñu daal di def njaay mi ci kaw loolu la de ci d'accord boo gële ku nekk nga xam ne ak libre arbitre am libre choix kenn forcé wu ko mooy da koo soob ki nekk daal nga xool la la neex nga ne man pare naa ngir jënd ko kenn pare na ngir jaay ko léegi nag ñu ñu ñu fas mbir mi jaayante def opération bi ala daalika ci kaw loole le faqat dëgg-dëgg wajaba rot na faqat wajaba mooy fasuna albayon la nga xam ne mooy njaay ma mooy njaay ma fasuna mu ngi noonu nag mooy war na mooy rot na mu ngi noonu nag mooy opération bi a mu ngi noonu léegi nag al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xam ne moo tegu ci kitaabul buyu' yi ko commencé ñaari xadis kese ko commencé après daara dugg li nga xam ne moom la def baabu nangam léegi nag kon xadis bi ci tegu muy xadis numéro deux cent cinquante sept muy xadisu ñaar téeméer ak juróom ak juróom ñaar mu ne an Hakim ibn Hizam radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam albayyi'aani bilxiyaari maa lam yatafarraqaa aw qaala sallallahu alayhi wa sallam hattaa yatafarraqaa fa in sadaqaa wa bayyanaa buurika lahumaa fii bay'ihimaa wa in katamaa wa kadabaa muhiqat barakatu bay'ihimaa kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci ñaareelu xadiis bi mu naan Hakim ibn Hizam mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Hakim ibn di doomu Hizam ku ñu naan Hizam radiyallahu anhu yal na borom bi tabaaraka wa ta'ala gërëm ko te kontaan ci moom annahu qaal mu ne nee na qaala wax na kan moo wax mu ne rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na albayyi'aani bil xiyaar nee na kii jënd jaay ñaar ñi nga xam ne kii mooy jënd kee jaay mu ne ñaar ñoo ñooñu bil xiyaar yam nañu fi waa ñu ngi ci mën a tànn fekk mbir mi fasuwul de loolu la maalam yatafarraqa mooy fekk fasuwul mooy maalam rek ñoom ñaar yatafarraqa tàqale koo ndax bu dee dañ koo fas ba ku nekk d'accord dañ tàqale koo loolu fasu na walla jeex na loolu mu ne kon al bayyaani ñaar ñiy jënd ko jaay daal bil xiyaari am nañu tànn de am nañu choix ma lam yatafarraqa fekk tàqale koo ñoom ñaar aw c'est lii sakk la aw mu mu ne qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala la ko waxe dane albayiaani bilxiyaari hatta yatafarraqa ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy tàqale koo mooy fekk ñu ngi nekk ñoom ñaar am nañu fois fekk fasoogul am nañu fois waaye buñ tàqale koo ba fas mbir mi kii d'accord ne day jaay kii d'accord day jënd bañ fas ko bu ku nekk dem loolu wane gannaaw loolu jeex na loolu la wax naan hatta yatafarraqa am nañu mën nañoo tànn fekk ba fa nga xam ne fa la ñuy tàqale ko fa in sadaqa léegi nag ah laata lool nag di xew ah dëggu mooy fa in sadaqa bu ñu dëgguwee ñoom ñaar wa bayyana ku ne ñu leeral mooy kiy jaay la nekk ci marchandise ma la muy jaay bu amee ab loo xam ne baaxul wala loo xam ne sikk gu ca ne ab ayib na ko leeral voilà waaye ki jënd bu ñëw di gëmloo waa ji ne ko non non yow xam nga li ñu koy jaay wax fi yoo xamante ne nii day tax waa ji carrière privée daal di wàcce mbir mi bu baax ndax la yow da nga koo gëmloo ne yow miy jënd ne nga koo soxla te fii mu ne amoo leneen yow yaa ngi ci coono goo xam ne wax dëgg yàlla waa ji yërëm la ndekete yoo waxoo li am loolu nag la yonent mi alayhi salaatu wa salaam di wax ne fa in sadaqa bu dee ne di dëggu nañu wa a ñu leeral wax rek ku nekk wax ku nekk li nga man kër kay jaay wax li nekk ci li muy jaay voilà mooy gi nag wax lu leer buuri ka dees nañu barkeel de lahuma ñeel leen ñoom ñaar fii bay'ihima ci seen jaay moo mëla ci jaay dinañ ko barkeel la mu jaay ci jënd nag la mu jënd kooku it borom bi tabaraka wa taala dina ko ci defal barke wa katama waaye nag bu dee dañoo nëbb ku ci nekk ci ñoom ñaar dañoo nëbb wala kenn ci ñoom daal di nëbb voilà ah yow li ngay jaay ndekete daa amul vice daa am loo xam ne wopp bu ci ne waa am loo xam ne ay bu ci ne nga daal di koy def noo xam ne waajul ku gis voilà nga ñëw jaay ko ay bant yoo xam ne ndekete yoo yu baaxul yi nga dugg comme que da leen di takk yow yu baax côté yu baaxul yi nga dugal ci biir moom bu ko gis ci kaw rek la gis comme ne loolu la mooy ko xam nga ne kooku kat katama kooku nëbb na ko wayen katama bu dee ne dañoo nëbb li am dëgg-dëgg waaw wakada baa ñu wax lu amul waaw waa ji jënd wax deelu na fi wax ne lii wa taxal lu nekk ba moom lii rek la fa mën a amul leneen ah kooku kon wax na lu amul waaye ci jaay bu fi waxee naan wallaahi wat naa ci yàlla wat naa ci yàlla ne nii laa ko jëndoon alors que jëndoon ko woon lool li mu bëgg rek mooy suruxal sawaay ba sawaay xam ne ah comme que lii la ko jënde moom manu la ñëw nag di ko fay loo xamante ne nii moo gën a néew nag li ko jënde woon yooyu yëpp ay façon ay alhamdulillah loolu ci saraa mooy daal léegi yëpp ay tuur lëndëm lekk sa alalul mbokk ci yoo xamante ne te woo ko fen mu ne wayen katama waaye bu dee kon dañoo nëbb wa katama ñu wax ñoom ñaar ah loo xam ne demewul noonu de tey bu lool ku ko ci def ci ñoom ñaar rek voilà wala ñoom ñaar ñun ñu def ko ñaari naxaatekat lañ kee li mu wax ngir jaay ko ko du dëgg waaye it waa li mu wax ngir mën a jënd mbir mi dekk fu lëgg léegi nag ñoom ñaar lool muhiqat dees nañu effacé barakatu ba mënoon a tukkee te jënd <laughs> la mu jënd barke ba ca waroon a nekk borom bi da koy da koy faas da koy effacer du ko may de waaye bu dee ka jaay moom noonu la def barke ba ma doon tukkee ca la mu jaay bu ko jaayee lan tay amee borom bi barkeel ko loolu borom bi da koy faas da koy effacer da koy dindi barke du ko am voilà man na bari la mais barke du ko am du amal dara benn barke du ko am bu dee kenn ci yoon ñaar ko def ka ko def koo kële la barke lay naaw ci moom kon loolu la léegi kon lii mooy xadis bi mujj bi ci yi nga xam ne moom la imaam daal di bëmbëstale indi njëkk indi ci li nga xamante ne mooy kitaabul buyu' léegi nag mu jàll ci buntu bi ci njëkk ci version yi yor mooy xadis bi nga mooy mooy mooy baab ba léegi nag ñu ngi ci baab yi ci bunt yi ginnaaw comme que kitaabul buyu' lañ ne léegi baab bi njëkk mooy 48 moom lañ ci version yi yor muy ñeent fukk ak juróom-ñett muy baabu léegi nag mu al imaam Abdul Ghani allahu taala mu ne baabu ma nuhiya anhu min al-buyu' an abi sa'idin al-khudri radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha 'anil munabada wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil-bay'i ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi wa nahaa sallallahu alayhi wa sallam anil mulaamata wal mulaamata lamsu thawbi laa yanzuru ilayhi kon al imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne baabu buntu maa buntu bu njëkk kon ci téere bi baabu buntu maa ni nga xamante ne ni nuhiya tere nañ ko an hur kerenees ko anil buy wooy ci façon njaay wala voilà mooy façon njaay yi opération commerciale céréales li nga xam ne moom lañ ci xaraamal gis nga l'islam loolu ci saraa yi ko ñuy leeral voilà <laughs> voilà mooy dalay wax yi xaraam boo xamee yi xaraam comme que li cosaan ci Eh, mbir yi mooy dafa dagan ah léegi ba mu des wàllu pëy yi quoi pëy yi waaye mooy bu dee njaay yeeg yeneen yëpp dafa dagan léegi nag moo tax bu ñëwee yi nga xam ne moom lañ xaraamal kese l'islam yooyu kese la lay leeral mooy nag boo xamee yi xaraam yi def dafa dagan kon nag mu ne baabu buntu maa li nga xamante ne nii nufiya daal dines koy aaya anhu minal buyu'i ci wàlloxo njaay yi léegi nag muy indi xadis bu njëkk ci buntu bi muy xadis deux cent cinquante-huit muy xadis ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mu ne an Abi Sa'id al-Khudri mu ne an Abi Sa'id mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy alxudri te bokkoon ci waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaati wassalaam anna rasuulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam naha terena anil munaabada ci li nga xam ne moom la ñuy wax al munaabada xam nga munaabada ci nabada nabada ah nabada mooy sànni na waaw moo tax alxuraan naan naba gars yi bu leen mbiri ñëwee naba zuhu wara azhurihim dañ koo sànni ca seen gannaaw ndox ya lañ ko sànni seen gannaaw ya kon naba ga léegi nag mu mufaala la mooy looy sànnante di defante waaye léegi nag dina ko leeral sauf que munaabaga lool façon njaay la loo xamante ne nii arab yi ñoom dañ koo xamoon waaye ba léegi nii dafa xew voilà dafa xew ba léegi nii daa voilà mu ngi noonu nag hadis bi ci boppam moo ko leeral mu ne wahiya léegi nag mu ne wahiya mooy al munabada moom de tarhu rajul mooy sànni gi nga xam ne moom la commerçant bi mooy waaji nga xam ne mooy jaay di sànni sawbahu yéeréem bi nga xam ne bu dee ay yéere lay jaay dalaa jox misaalu yéere waaye day nekk ci leneen voilà tarhu rajul mooy sànni gi nga xam ne moom la waaji di sànni sawbahu li nga xam ne mooy yéreem lambaayam bil bay' lii li nga xam ne mooy jaay ila rajul sànni ko waaji ko bëgg jënd wala qabla an yuqalliba laata waaji moom di ko wëlbati ak di xool affaire bi est ce que baax waa ji da koy sànni yére bi muy jaay jaay sànni ko waa ji avant waa ji di ko xool voilà da koy jël sànni ko ne ko nag boo jël rek mooy li ñu naan boo laal moom ngay jël façon boobu la mu ne wana mu ne kon laata an mu laata waa ji mu ko sànni bëgg koo jënd di ko xool daal di koy wëlbati xool est ce sax moom ni mu ko sànni baax na baaxul mu ne loolu da koo tere mooy ab aw yanzura ilayhi wala mu koy xool mooy li ma wax rek sànni naa la léegi da ngay taxaw fee non man nag sama boutique bi loo njëkk a laal moom ngay jël mooy façon njaay yooyu mu ne woon a haata tere na anil mulaamasa al mulaamasa ci lamsa la jógee lam lamasa mooy laal na léegi mulaamasa mufaala la mooy comme li ñuy waxoon sànq mooy lu ñuy laalante mais sauf ko léegi hadis bi Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu wa arda leeral na ko mu ne mooy lamsu sawbi la yanzuru ilay mooy waa ji day laal yére bi voilà léegi mooy yow bu ma la ko sànnee wala boo njëkk a teg sa loxo la lamsu rajuli mooy lamsu sawbi laal yére bi la yanzuru ilay xoola boo ko ñu ne la mais boo ci teg sa loxo rek wala boo njëkk laal yow moom nga moom mu ne boobu da nga koy jënd mooy amoo choix boo laal rek fii fii ay kii la. sama magasin bi nag ku fi dugg boo laal moom ngay jënd manoo génn sàng bañ koo jënd wala yu mel noonu mu ne loolu la yonent bi alayhi salatu wassalam bi tere al imaamu Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadis bi ci tegu muy xadis numéro deux cent cinquante-neuf muy ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa talaqqu rukbaan wala yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd wala tanaajashu wala yabi'a haadirun libaad wala tusarru al-ghanam wa man ibtaa'ahaa fahuwa bi xayri an-nadarayni ba'da an yahlubahaa in radiyahaa amsakahaa wa in saqitahaa raddahaa wa saa'an min tamr wa fii lafdin wa huwa bil-xiyaari thalaathatan kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy wax ñaareelu xadiis ci buntu bi ba léegi njaay yi nga xam ne dañ koo tere mu an Abi Hurayra mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy sayidina wa mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa qaal nee na laa talaqqu rukbaan bu leen di dab di gatanu ñi nga xam ne ñooy convoi yi ar-rukbaan ci rakiba mooy ñiy war nga xamante ne temps yooyu arab yi dañ ko def mais ba léegi sax mooy commerçant yi dañuy xam ne magasin sàngam wala centre de commerce na ñu ne fii foire la wala koo xam ne dañ fay jënd ko jaay ñuy jële ñoom seeni marchandise ci àll bi wala fañ koy jële di ko indi dafa amoon nag ay gaa yoo xam ne niñ doon def ñoom dañuy toog ci ville bi wala ci côté marché bi bu ñu xamee ne commerçant yi comme marché luuma yi yi nga xam ne par semaine lay xam am hebdomadaire wala lu man di doon ñu bàyyi ba xam ne gars yi war nañoo jóge par exemple ñu ne Casamance bi indi ci marché port bi wala boo marché man li may damay bàyyi ba fa nga xam ne fa lañ ma dab leen ci yoon bi laata ñuy ñëw waxaaleeg ñoom affaire bi jënd ko jënd loo xam ne du dara comme que ñoom dañoo soxla xamuñu ni marché bi demee ma ñëw ñoom ñu ñëw waxaaleeg ñoom lu lu jënd ak leneen doo marché bi jarul ngeen fay am nga affaire de façon bu jaar wala lii lay jaar waa ji jaay leen ko dem léegi nag yonent la sa xam ne nag loolu bu ko xen def mu ne laa tulaq laa talaq rukban bu leen da bu leen dem di gasandu ñi nga xam ne ñooy convoi yooyu di ñëw ñi nga xam dañuy jóge fële indi seen marché bi ngir jaay ko ci marché bi ngeen leen di dam mu ne loolu bu leen ko def wala yabi' te bu mu jaay ba'dukum kenn ci yéen ala bay'i ba'd ci njaayu keneen bul fekk kenn koo xam ne ñëw na bay jënd benn biir ba daanaka xaw xaw naa fasu yow nga ñëw piis waa ji ca gannaaw quoi commerçant bi yër ko fële def ko benn fii waa ji commencé douter quoi léegi ne waa ji bon finalement jaayatuma parce que yow yaa ko bëgg jënd da nga ko mel ni yaa gi gën a soxla mu ne lool bu ko kenn def wala yabi'ta bu mu jaay wa ndax bay'a day tekki jënd day tekki jaay moo tax wala yabi' bu mu jaay ba'dukum kenn ala bay'i ba'd ci njaayum keneen waaye bu mu jënd ci njëndum keneen koo xam ne dafa ñëw di waxaale comme li ñu wax léegi yow nga ko wala benn commerçant gis beneen benn beneen mbokku commerçant bi jaay kenn waa ji jaar ne xaw a romb rombul comme que waaj comme mbokku commerçant bi gisu ko mu piis client bi ne ko bon waa ji finalement ne ko bàyyi naa par après ne ko bon bàyyil ma dem dem ci magasin om ngir jënd loolu loolu la yeneen ci ma lay sa saam di tere mu ne kon wala tanajashu te bu leen def najas tanajashu mooy lan mooy enchère waajoo xamante ne nii dafa fekk gaa yi koo xam ne dane day jaay benn marché bi waa ji ñëw ne voilà léegi man daal affaire bi lenn la mooy nga yëkkati prix bi naan non man man naa ci lii kii ne man na ci lii yow nga naan man nga ci lii te nekkul yow da ngaa am yéenee jënd ko ndax bu dee da nga am yéenee jënd ko loolu garaaw loolu mën naa nekk ci l'islam ñu naan li ñuy tere mooy enchère boo xam ne dafa am benn waay bu nekk ci biir mbooloo mi di yëkkati prix yi alors que li bëgg ndeke moom jaaykat bi soit ñoo combine ngir ne ko sawaay bàyyil ba gaa yi wax prix yow nga wax lu dina kawe nga xam ne gaa yi finalement ku ko bëgg foo jaar mu joxe loolu la yonent bi alayhi salaam di tere mooy wala tanajasu mu ne lool bu leen ko defante ne di yëkkati ay prix dans le but am koo gor ci suuf waaye yow soxla woo marchandise mi wala rek nga mere waa ne waaye comme que bëgg na lii damay dem présenté wu mel ni man dama koo soxla daal di ne man naa ci lii bu ko defee lay fay façon yooyu yëpp moom lay tere mu ne wala yabi te ngallawaay bu mu jaay hadirun libad koo xam ne ci citadin la ku dëkk ci ville bi bu mu jaayal ab kaw kaw voilà bu mu jaayal ku jóge ci àll bi moom la doon wax ci kaw sànk la talaqu rukbaan mooy ndax waaye yi day ñëw parce que day loo marché bi voilà loolu bu dee ci xaraa yi dina la dina gën a leer parce que comme que marché bi moom waa bu ñëwee di jaay moom am na marché bi moom xam na lan la koy jaayee am na lu léegi loolu bu ci bëgg nag gaa yi ville bi dañ jàpp ne waaye waa dañ koo ndax moom lii rek la ci bëgg alors que marché bi gaa yi nañ ko soxlaa waaye pire ni ko gaa yi soxlaa mu nar koo jaay bi ay ay deux cent te mu mañ koo jaayee mille mu ne nag lool kon bu ko kenn def walla yabe te bu mu jaay xaabirun ku dëkk fii nekk ci ville bi libaat bu mu jaay ak kaw kaw koo xam ne ci àll bi la jóge indi marché yow bul ñëw ne baax ma jaayal la bon c'est sûr que waa ji lu mu ci am du ko jox la mu ci jaay yëpp day jël ne ko yow ah yow lii nga ci saxul mu jox ko lool denc li ci des mu ne lool bu ko kenn def mu ne wala tusarru al-ghanam beneen mbir bu muy tere mu ne ta bu leen def euh, euh, tusarru al mooy li nga xamante ni nii jaaykatu xar yi la ak nag yi façon yooyu nga xam ne dañuy xam ne xaram sàngam moom moom ngir ñu wan leen gaa ne duuf na bari na soow dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy am na ñu koy waxe dañ koy sol wala ñu bàyyi ko takk ween yi même bu dee dafa am ay doom ñu bañ ñu nàmp ko ngir ngir ween yi gën a rëy ku koy jënd jàpp ne ah xar mii de moo ko jëndee dinaa ci am sàngam nga jënd ko première nga koy ratt affaire bi peer kooku moo ki ki ki ki ki tabaski ji buy ñëw gaa yi xol xar yi benn la dañ koy solo solo sol nga gis ko mu rëy nii boo ko jëndee ñaari fan koy bàyyi sa kër mais da nga yow boo yeewoo da nga naan est que xar mi laa jëndoon mu ne nag façon yooyu lay tere lii daf koo wax ci xar mu jigéen moo xam ne gaa yi soow mi lañ soxla mu ne wala tusarru mooy dañuy dañuy ah dañuy dañuy fexe bu dee am na lu koy nàmp bu ko dara nàmp bu ko defee mooy soow mi gën a bari ndekete yoo amu ci lu yow boo ko rakkee ngir soow mi benn yoon loo nga mu ne loolu ko gën def mu ne nag képp koo xam ne dafa jënd xar mu mel noonu wala nag wu mel noonu wala gëléem gu mel noonu fa huwa bi xayrin nazarayn kooku am na ki ko jënd moom am na suwaa voilà am na benn ci ñaar yi ba'da an yahlubaha ginnaaw bi mu ko rakkee gis ne eh mais waa ji dafa maa nax kii vraiment kii ci ci ne man bi ma ko rakkee ba léegi manatuma ci amaat dara mu ne nag kon am nga choix kooku am na choix in radiyaha bu gërëmee malgré noonu ne bon malgré ça mais xar mi baax na naa ko téye ngir leneen mu ne bu dee gërëm na ko am sakaha mu téye xar bu dee dafa jàpp ne eh non non non man bëgguma waa ji daf maa ndax man li sama projet yi na ko mu ne kooku nan lay def raddaha da koy delloo nan la koy delloo léegi est ce ñëw delloo ko lam ci jota nak nan nu def mu ne wa sa'an min tamr day joxe saa mooy ñetti muddu comme niñ ko gise woon ci tàndarma lay jël lu toll noonu boole ko ci ak xar mi delloo ko waaji waaji delloo ko xaalisam mu ne wa fii la kon al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne am na nag ci benn kaddu ci hadis bii nii foofu yonent bi alayhi salaatu salaam dane wa huwa bil xiyaari salaasa mu ne wa huwa mooy waa ji ko jënd am na bil xiyaari am na choix mën naa tànn salaasa ñetti yoon kon nag loolu mooy xadiis bi nga xam ne mooy boobu ñu yem fii ci li ñëw inshaa Allahu ta'aala